fil baabi saadisi wa salaasiin wa an Abdillahi ibn Amr ibn al-Aas radiyallahu anhumaa annahu qaala qaala rasuulullahi sallallahu alayhi wa sallam kafaa bil mar'i isman an yudayyi'a man yaquut xadiisun xadiisun xasanun saxiix rawaahu abu daawuud wa gayruhu wa rawaahu muslimun fi saxiixihi bimacnaahu qaala kafaa bilmar'i isman an yaxbisa amman yamliku quutan kon al-imaamul xaafiz an-nawawi rahimahu llaahu ta'aala mu ñuy indil ba léegi ci buntu biñ nekk wala garab gi ñu nekk ci toolu nit ñu sell ñi radiyallahu anhum wa ja'alana allahu minhum amin muy bunt bi wax ci dépenser ci njaboot ji ci xadis euh, jotaay bi ñu génn na xadis bi ñu mujj woon a gis moo doon xadis Seydina gisoon nañu xadis yu bari bi ñu mujj woon gis moo xadis numéro deux cent quatre-vingt-treize ñaar téeméer ak juróom ñeent fukk ak ñett mu doon mu ne woon wa an abi mas'ud al-badri radiyallahu anhu an an-nabi sallallahu alayhi wa sallam annahu qaala idaa anfaqa ar-rajulu ala ahlihi yahtasibuhaa fahuwa lahu sadaqa tey nag inshaa Allahu taala al-imaam bi ci teg beneen xadis ba leen mu ne xadis muy xadis numéro deux cent quatre-vingt-quatorze mu ne waan abdillah ibni amr mu ngi jële ci xadis bi ci saydna abdallah ibni amr ibn al-aas radiyallahu taala anhuma annahu qaala mu ne nee na qaala wax na rasulullah ndawal yàlla li sallallahu alayhi wa sallam nee na kafa doy na bil mar'i ci nit ki isman bàkkaar waaw doy na vraiment bàkkaar ci nit ki an yudayi'a muy négligé di neenal man ka nga xam ne yaqut moom moom moo koy dundal moom la borom bi teg ak dundam ci loxoom waaw Allahu mu ne xadiisun xasanun saxiix xadiis bii de xadiis bu baax la bu wér la rawaahu solo na ko Abu Daawud al imaam Abu Daawud wa gayru ñeneen te keneen ku dul moom mu ne wa rawaahu muslimun fi saxiix imaam muslim rahimahullahu taala solo ko moom ci saxiixam bi maanaahu ci maanaawu xadiis bii lii la wax bu loo demee du même kàddu yi waaye maanaa bi ñoo ko bokk. qaala foofu Seydina Abu Hurayra dana yonent bi alayhi salaam nee na no Abdullah ibn Amr ibn al-As radiyallahu ta'ala anhuma mu ne kafa bil mar'i isman foofu yonent bi salaam dane kafa doy na bil mar'i ci nit ki isman bak an yahbisa mooy mu téye mooy an yahbisa quutahu mu téye dundam am man yamlik ka nga xam ne moom ci loxoom la ne borom bi daa def ne moom euh, moom la ko booleel te moom la war lool ci moom moom la waral ngir mu daal di koy jox lu mu dunde au lieu mu jox ko lu mu dunde mu daal di koy mu koy mu mu téye loolu le muy dunde kooku nga xam ne kon soxnaam wala doomam wala koo xamante ne ab jaamam wala koo xam ne daal dundal ko moom la war mu téye dund googu daal di koy naj waaw mu ne loolu mu def moom doy na ci moom bàkkaar bu rëy rëy rëy léegi xadis baa ngi léegi est ñoom kese ñoo ko solo dañ naan la noo al imaamu Ahmad ibnu ko ci saabu kutubu sitta léegi li ma doon wax keroog naan la ñuy rek la ñuy tudd en général maanaam ashab kutubu sitta waaw Ahmad bokkul ci ashab kutubu sitta mais mooy euh, as-sab'a boo ko ci boolee mooy as-sab'a voilà rawahu as-sab'a mooy euh, kutubu sitta ak imaam Ahmad voilà rahmatullahi ala al-jami' imaamul Haakim an-Naysaburi daal na koy solo al imaamu Abu Daawud as-Sijistaani rahimahullahu taala moom mu ngi ko moom la ne moo ko solo ah mu ne moom mu ngi ko ndi kitaabu zakaat baabun fi silati rahim mu ne haddasanaa Muhammad ibn Kasiir mu ne mu ki ñu nettal mooy Muhammad ibn Kasiir di Muhammad ibn Kasiir al-Abdi Abu Abdillah al-Basri rahimahullahu taala qaala axbaranaa mu ne axbaranaa xabaar nañu Sufyaan Sufyaan rek la wax mooy Sufyaan ibn Sa'iid ibn Masruq ath-Thawri Abu Abdillah al-Kufi rahimahullahu ta'ala qala mu ne haddathana Abu Ishaq mu ne ki ñu nettali mooy Abu Ishaq di Amr ibn Abdillah ibn Ubayd as-Sabi'i al-Kufi al-Hamadani as-Sabi'i al-Kufi rahimahullahu ta'ala an Wahb ibn Jabir al-Khaywani al-Khaywani wala Haywani de no Khay Khaywani mu jëlee alxaywaani muy Wahb ibn Jaabir alxaywaani alhamdaani moom it alkuufi rahmatullahi alayhi moom nii moo wéete ci moom Abu Isxaaq mooy solo ci moom. moo tax euh, euh, léegi moo tax boroom xam-xam yi rahmatullahi daal di wuute nag ci ay mbiram am na sax ñoo xam ne dañ ne kii majhul la imaam an-Nasaa'i rahimahullah dañ ne kii kenn xamu ko voilà moom majhul la voilà mooy wala majhulul xaal moom daal xamuñu mbiram voilà ku mel ni nag. Euh, al imaam Yahya ibn Ma'in dana kii siqa la voilà mais am na ñeneen ñoo xamante ne nii euh, euh, ñoom euh, dañoo jàpp ne tuutee des kenn du ko xam comme li al imaam az-Zahabi wax ne laa yakaadu yu'raf tuutee kenn du ko xam ah, am nañu ko dëgëral imaam al-Hafiz Ibn Hajar al ci taqribu tahdhib mu ne maqbul mooy ku ñuy nangu ay waxam la waaye bu dee daam keneen leneen lu ñëw di dëgëral waxam doo jële kon mooy Wahb ibn Jaabir al-Xaywaani rahimahullahu taala an Abdillah ibn Amr moo ko jële ci Abdallah ibn Amr ibn al-Aas ibn Haashim ibn Sa'iid ibn Sa'd ibn Sahm ibn Xusays ibn Ka'b ibn Lu'ay ibn Ghalib al-Qurashi as-Sahmi Abu Muhammad am na Abu Abdirrahman ñi Abu Nasir rahimahullahu ta'ala wa radiya anhu annahu qaala moom moo ne qaala rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam kafaa bil-mar'i ithman an yudayyi'a man yaqut nii la ko al-imaamu at-Tirmidhi indi kanta imaamu Muslim mim ne imaam muslim solo na ko bi maana al imaamu muslim ibn al hajjaaj abul husayn mu ngi di ci kitaabu zakaat baabu fadli nafaqati ala al iyaal wal mamluuk buntu la bu njàgg gi mu ne haddathanaa Sa'iid ibn Muhammad al Jarmi mu ne ki ñu nettali mooy Sa'iid ibn Muhammad al Jarmi ah, abu Ubaydillah am ñu ne abu Muhammad ah, ah, al Jarmi al Kuufi rahmatullahi alayhi qaala haddasanaa Abdurrahmaan ibn Abdil Malik ibn Abjar al-Kinaani wala ibn Abjar al-Kinaani rahimahullahu ta'aala wa Abdurrahmaan ibn Abdil Malik ibn Sa'iid ibn Hayyaan ibn Abjar al-Hamdaani al-Kuufi rahimahullahu ta'aala an abiihi moo ko jëlee kon Abdurrahmaan moo ko jëlee kon Abdul Malik muy Abdul Malik ibn Sa'iid bani mu dee al-Hamdaani moom it al-Kinaani al-Kuufi rahimahullahu taala an Talha ibn Musarrif an Talha ibn Musarrif Musarrif moo ko jëlee ci Talha ibn Musarrif ibn Amr ibn Ka'b Abu Muhammad ñi ne Abu Abdillah gis nañ ko fan yéen al-Hamadani al-Yami al-Kufi al-Qari rahimahullahu taala an Khaythama moom moo ko jëlee ci Khaythama mooy Khaythama ibn Abdirrahman ibn Abi Sabra Yazid ibn Malik ibn Abdillah ibn Zu'ayb ibn Salima ibn Amr ibn Dhuhayl ibn Murran ibn Ju'fi ibn Sa'd ni muy jeex al-Kufi moom tamit al-Ju'fi al-Kufi rahimahullahu ta'ala mu ne kunna julusan ma'a Abdillah ibn Amr idh ja'ahu qahramanun lahu fa daxala fa qaala a'tayta ar-raqiqa qutahum qaala laa qaala fantaliq fa'tihim qaala qaala rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam kafaa bil-mar'i ithman an yahbisa man yamliku qutahu voilà waaw fii moom xaysama dane dañoo toogoon kunna juluusan dañoo toogoon maa abdillah ibn amr dañoo nekkoon ak suñu sëriñ bi abdullah ibn amr sahaaba sahaabi rasulillah alayhi afdalu salatu anhu mu ne id biñ nekkee noonu rek id ci mu dikkal ko qahramanun la qahraman mooy ci koy toppatool ay mbiram di denc ay ay ay mbiram yoral ko ay mbiram waaw loolu boroom xam-xam nañ naan lii lisaani furs la mooy perse la boo xam ne bu ñu ci langue moo buñ la boo xam ne dañ koo arabal qahraman ah léegi léegi koo gi toppatoo ay mbiram di ko ak ak ay mbiram daal daal di ñëw fa daxala mu dugg si fa qaala bi mu agsee mu ne ko mu laaj ko am ibn Amr ne ko a'tayta ar-raqiqa qutahum ne ko sama jaam yi yi nga xam ne yaa leen toppatoo jox nga leen seen dund li ñu war a dund ñu war a dund añ wala reer wala yooyu jox nga leen ko xaala laa waa ji ko déedéet mu ne ko xaala fantalix ina mu ne ko demal lu mu gën a gaaw fa ansihim nga jox leen ko waaw mu ne xaala rasulullah lu ndax ma wax li ndax ndawal yàlla li sallallahu alayhi wasallam nee na kafa bil mari isma kafa doy na bil mari ci ni ki isma bàkkaar an yahbisa mu téye mooy xuutahu comme la al mu ne kafa bil mar isman an yahbis am man yamliku quuta fa quutu maf'ulun ya maf'ulu yahbis voilà nee na mooy maf'ulu yahbis mooy yahbisa quutahu an man yamlik mooy day téye la nga xamante ne nii mooy eh, eh, dundam ki nga xam ne moom borom bi moom la teg ci loxoom mu moom yor li nga xam ne mooy dund kookee sa doom sa soxna sa jaam ak yooyu nga xam ne borom bi yow la gàll loolu moom nga dund leen la léegi nag nga leen di ngay doya dal looloo di ko négliger wala di ko def doo leen dundal à l'heure ah añ bi du pare à l'heure doo leen présent doo leen jox dépense bi à ñu mën a toppatoo seen bopp dara da ngay téye ba loolu mu ne loolu doy na bàkkaar yàlla tere na ki nga xam alhamdulilah da koy neenal complètement di leen ko bañ a jox waaw mu ne lii moo tax kon nii Euh, muslim indi bu ñëwee ci bala ñu sori fii comme que ñu ngi fi mooy hadis bii nii ci nettali bi dangay ngay gis taabiin yi liñ ciy jànge ni ñu doon bàyyee xel buñ masoon a nekk ak seen sëriñ di saxaaba yi radiyallahu anhu ba hadis yi nga xam dañ koy wax lu bari dañ lay wax ne. ci circonstance bi te loolu dafa am solo ci xew-xew bu mel nii moo amoon ba taxoon suñu sëriñ waxoon xadiis bi moom itam bu dee yonent may saasaam daa amoon taxoon lu wax léeg-léeg mu wax ko waaye du tout le temps waaw nee na biñ toogee noonu rek ab xahramaanam ñëw loolu mooy ñu amul woonu seetlu mooy boo nee ci jataayu xam-xam da war di seetlu di déglu di xerewlu waaw waaye mbir yi di xew sa kanam mel ni yow yow euh, tu es un absent tu es euh, présent corps waaye absent par ton loolu amul solo waaw sa sa sa yaram a ngi nii lën nga fii nekk fii waaye yow sa xel mi yëpp dara new fi xamoo lu ñu fi wax buñ génnoon sax wala laata ñuy pare ne la est ce que man ngaa waxaat li ñu waxoon doo ko xam loolu ñaaw na waaw nee nga gis Abdallah ibn Amr radiyallahu anhu anhuma bi bi waa ji ñëwee rek da koo laaj li nga xam ne moom la war a chargé wu li mu war a def waaw mooy bu la borom bi defee nga jiite dara ndax moom lu mu dee dee moo jiite kii ndax kii moom lay liggéeyal moom mooy patron waaye mu laaj ko ne ko est nga nga xam ne ñooñu ñoom laa la jox pour nga toppatoo leen est toppatoo nga leen jox nga leen lay seen xaq mu new déedéet rek ci saase mooy mooy loolu mooy am solo. nit ki bu dee ne da nekk koo xamante ne njiit nga nga xam ne dangay ngay détaché yenn yi comme monsieur le président yenn yi nga jox ko ministre sàngam muy res muy muy muy toppatoo wàllu njàng mi waaye ministre de la solidarité ñuy toppatoo nan la dimbalante euh, ci biir ñu ñàkk ñeeg ñi soxla aajoog yooyu ak tamit yu mel noonu ministère bu nekk euh, de la pêche ak yooyu yow bu ñëwee mooy conseil des ministres par exemple bu ñëwee ku nekk war nga koo laaj. yow dossier bi nga bi ma la jàll ana lan nga ci def waaw est ñi nga xam ne ñoom nga war a taxaw waaw su ba ba ñu soqaleku ana lan nga ci def est-ce que def nga li nga war a def waa ji tontu sincèrement gis nga kii nekk fi mais bu ma nee déedéet bu ma nee déedéet tey mu ñàng de waaye dane laa dafa sincère mais déet defuma leen de waaw waaw manoon la ne comme suñu façon yu dëgguwul yi yii ne waaw jox naa leen ba pare toog tuuti ne xaaral ma dem ngir dem joxi leen quoi <laughs> walla iyaazu billaah noo dewul noonu de dane noo ko de ndax jox nga leen seen dund mu ne déedéet waaw loolu dafa am solo mooy nekkul ne man moo man man utoon naa ku koy gérer ah kon man sama jaan wàcc na non sa jaan wàccul waaw gis nañ yeneen tubaab saa saam keroog bi mu yónnee ibnu Lutabiya détaché ko mu jëme sadaqatu banu Sulaym dem dajale ji zakat mais bi mu ñëwee dafa def compte moom neewul rek man détaché naa c'est bon après moom lu mu def baax na garaawul déedéet waaw lool la yare saxaabaan yi te ñu nit loolu lañ war a mel mooy la rigueur ñu am rigueur ki lépp waaw bañ a rek nekk ay ay ay ay laisser-aller yooyu déedéet waaw waaye it nga gis sëriñ bi bu mu mel noonu amee li muy def tout temps daa war di delloowul ay jëfam ay waxam ay ay indication am ay orientation ci njàngalem yonent bi alayhi salaam waaw bi mu ne ko gaawal nga dem kon bi mu ne ko jox mu ne déedéet mu ne ko fantalik dëppal lu ngi ne gaaw fa aatihim nga daal di lu tax mu indi dalil qaala rasulullah waaw ku nekk le Seydina Sufyaan mi nekk ci càllale bii doon wax <laughs> bu imam Abu Daawud bi rahimahullahu taala ibn Sa'id ida stata'ta an la tuharrika ra'saka illa bi dalil fasna aw faf'al waaw yow boo manee ba sa bopp doo ko yëngal doo xaw a def dara doo yëkkati sa tarfata di di xef ak xëpp lu dul ci dalil lu tegu ci alquran ak sunna na nga def waaw loolu kooku mooy rabbaani kooku mooy toju borom bi nga xam ne léppam da koy delloo ci boromam ak ci ñu boromam booleel ci ñu boromam booleel muy Seydina Muhammad alayhi afdalu salaatu wassalaam rasuulu rabbina ilayna waaw ndaw yàlla mi mu ñu yoor boole ñoom moom nga xam ne mënuñoo àgg ci yàlla loolu ci moom la ñuy fi lépp nga koy delloo ci moom mooy faar bi nga xam ne moo lay niital ci lëndëmu àddina lépp loo def faaru leeraayu faar bi lëndëm bi moo ci war a niital mais boo tafee fële faale woo yaa ngi ci lëndëm mu ne qaala rasulullah sallallahu alayhi wa sallam indi dalilam li tax kafaa ndax doy na bil mar'i ci nit ki isman bakkaar bi yahbisa muy tëj di tëye xuutahu dundam am man yam li ca ka nga xam ne moom moo ko yor ba pare war koo dundal waaw loolu lañ la doon wax ci bii weesu ne la ki nga xamante ni moom ah, ah, ah, yow nam newu ci nekku ci sax di xalaat yàllaat yooyu mais def na joxe na daal mu ngi dundal ñi mu war a dundal kooku farata ba wàcc na ci moom waaye nag bu mu faxaaru pay kantaa ki nga xam ne da koy def di leen di leen ŋaññ ah cim bu dul woon a jiyéen di leen ñaax kooku day am bàkkaar kooku day am bàkkaar waaw ndax loolu bokk na ci doyadal an tu an man yaqut ci riwaya al imamu Abu Dawud rahimahullahu ta'ala kafaa doy na dëgg dëgg bil mar'i ci nit ki mën a bàkkaar waaw bu dara du rax mu lan an yu doya muy doye dal di négliger man yàqut ka nga xamante ni ak dundam moom la ko borom bi gàll moom la ko war waaw fa inna fi iyaali turqan min jaril bu ko fàtte waaw au nga xam ne mooy dangaa war a jàpp lii jaamu yàlla yàlla laay jëfleel à laay jëflanteel à njaboot ji mu ma booleel te borom bi bu may teewlu loolu tout le lépp lu may def day rafet waaw di teewlu sama borom ci lépp di muraqaba xam ne mu may fuglu di bàyyi xel sama boroom ci lépp lu may dugg lépp lu may wax sama xaal bu may toog ak li mu may jëflante ma xam ne innam akun araah fa innahu yaraani mu may nag lii lëkkaale ma buntu bi leer na nafaqatu ala al dépenser ci njaboot ji waaye dépense boobu na nga fexe ba bu ko négliger ndax boo ko defee tàbbi nga ci bàkkaar goo xam ne day jur sànjum sa boroom tabaraka wa taala al-imam al-hafiz an-Nawawi rahimahullahu ta'ala mu tekki beneen xadiis muy xadiis numéro deux cent quatre-vingt-quinze numéro deux cent euh, euh, quatre-vingt-quinze mu ne waan abi hurayrata radia allahu taala aanhu ann annabiya sala allahu alayhi wasallama qaal maa min yawmin yusbixu alabdu fiihi illaa malakaani yanzilaani fa yaquulu axaduhuma allahumma aati munfiqan xalafa wa yaquulu alaaxar allahumma aati mumsikan talafa muttafaqun alayhi kon hadis bi al imaam al haafiz an-Nawawi rahimahullahu taala mu ne al imaam al haafiz an-Nawawi rahimahullah mu ne wa Abi Hurayrata mu ne hadis bi mu ngi koy jële ci sayyidina wa mawlaana radiyallahu ta'ala anhu wa arda anna nabiyya kana yonent bi sallallahu alayhi wa sallam qaala neena maa min yawmin amul benn bés boo xam ne yusbihul abdu kana nit ki dina xëy day xëy fiihi ca bés boo bële illaa malakaani lu dul ne dina am ñaari malaayika yanzilaani yoo xam ne dañuy wàcc fa yaqulu ahaduhuma kenn ci ñoom ñaar ne di wax naan allahumma sa borom ati yàlla nga jox munfiqan kuy dépenser te yow nga tax rek xalafan utal ko lu lu baax suwaa nga yokkal ko la mu joxe nga yokk barke ca la mu joxe mu gën a yokk wala boog loolu mu joxe nga nangul ko ko fulandil ko ko ay tiyaaba fa yow waaw wa yaqulul aaxar kanta keneen ki lan lay wax danaan allahumma ye sa borom aatu yàlla na nga jox mumsikan talafa ki nga xam ne moom dafa nay di téye bayu farata yi mu war a def defu ko ndax nay talafan mooy <laughs> xam nga talaf du du ñuy joxe waaye da koo booleeg lële <laughs> mu mu takkaloo wax ji aati ak aati waaw mooy lépp loo xamante ne nii moom la fi moom la yor rek na ko na ko na nga ko fa jële na ko yàq waaw <laughs> waaw na nga ko ne raaf raafalal euh, alalam ji tonnel bàkkaar ji waaye non seulement loolu bàkkaar kii barke ba waaye waxuma la bàkkaar barke bi kese mais yóbbul alal ji yëpp mu jeex waaw waaw wala moom ci boppam moom mii borom alal ji talafan bi ci nay nga ne ko fu yóbbu waaw xasaf ko mu ne muttafaqun alayhi mu ne hadis bii nag al imaam anna al-Bukhari ak al-imam al-hafiz an-Nawawi Muslim rahmatullah alayhi ma ñoo ko solo est-ce que ñoom gese ñoo ko solo ñu ne la déedéet seen sëriñ moo leen ci fekk di al-imam Ahmad ibn Muhammad rahmatullah alayhi al-imam al-hafiz al-Bukhari rahimahullahu ta'ala mu ngi ko di ci kitabu zakat baabu qawlillahi ta'ala fa amma man a'taa wattaqa wa saddaqa bil husna foofu la gondi mu ne haddathana Isma'il mooy Isma'il ibn Abdillah ibn abdillah ibn uways ibn malik ibn abi amir al-asbahi abu abdillah al-asbahi al-madani rahimahullahu taala ismaili waaw jarul sax ñuy dugg ci yooyu waaw parce que boroom xam-xam yi bon en général dañ koy dugg ne moom mii daa defee dëgër de xaw ma nag lu da imaam al-Bukhari di solo moom waaye bon am mais moo tax al-imaam an-Nasa'i dane kii moom da'if la non <laughs> waaw euh, wala laysa bi siqa kii Ismaïl mi wérul ah <laughs> waaw bon ndax ay yeneen waaye euh, euh, kii imaamul Buxaari moom day jële ci moom wala imaam al-Haafiz ibn Hajar al-Asqalaani mu ne saduqun axta fi ahadith ahadith min hifz ku dëggu la juum na nag ay xadiis yoo xam ne ci côté mokkalam la jóge waaw Euh, bon malgré li ko ñeneen ñi di jam imaamul Buxaari rahimahullahu taala ak imaam Muslim dañuy jële ci moom mais imaamul Buxaari mu ëpp lu muy jële ci moom waaw mu ëpp lu mu jële ci moom te bari lu luñ ko fi gis waaw moom moom moom moom moom bari na luñ ko fi gis al al imaamul Buxaari nag euh, loolu euh, moom dafa xam ne yii mu jële ci moom mooy li nga xam ne moo wér ci moom waaw ndax ku xam ak rigueur ak nan la doon jële xadiis même lii ñeneen ñi moom yépp du ne lu mu la de waaye xam na ne am na xam ne moom euh, ay xadiisam yu sell la lu jaar yoon la te yooyu kese la jël ci ñoom mu ne haddathana kon moo ismail ibn abdillah ibn abdillah ibn uways ibn malik malik la rahmatullahi alayhi ah qaala mu ne haddathani axi ma axi mooy sama sama di Abdulhamid ibn Abdillah ibn Abdillah ibn Uways ibn Malik ibn Abi Amir al-Asbahi Abu Bakr rahmatullah alayhi al-Madani an Sulaymaan moo ko jëlee ci Sulaymaan ibn Bilal al-Qurashi at-Taymi at-Taymi mawlaahum moom it al-Madani xaritu imaamu Malik la woon rahimahullahu ta'ala Abu Muhammad ñi ne Abu Abu Ayyub rahmatullahi alayhi an Muawiya ibn Abi Muzarrid mu jële ci Muawiya ibn Abi Muzarrid ah muy Abdurrahman ibn Yasar al-Madani Muawiya ibn Abi Muzarrid Muzar Abi Muzarrid mu Abdurrahman ibn Yasar al-Madani mawla bani Hashim al-Madani al-Hashimi an Abi al-Hubab moo ko jële ci Abu al-Hubab di Sa'id ibn Yasar rahimahullahu ta'ala mawla maymunati zawji rasulillah alayhi afdalu salatu wassalam almadani rahimahullahu ta'ala an abi hurayrata moo ko jëli sayna abu hurayra dawsi radiyallahu anhu anna nabiyya kana yonent bi sallallahu alayhi wa sallam qaala neena ma min yawmin yusbihu al-ibadu fihi illa malakani yanzilan fa yaqulu ahaduhuma allahumma a'ti munfiqan munfiqan munfiqan xalafa wa yaqulu al-akhar allahumma a'ti mumsikan talafa nii la ko al imaam al haafiz al Buxaari rahimahullahu ta'ala ndéngaan daal imaam Muslim ibn al Hajjaj rahimahullahu ta'ala mu ngi ko di ci kitaabu zakaat baabun fil munfiqi wal mumsik mu ne wa haddathanii nettali na al Qaasim ibn Zakariya moom imaam Muslim mu ne ki ma nettali mooy al-Qaasim ibn Zakariya al-Qaasim ibn Zakariya ibn Diinaar al-Qurashi Abu Muhammad al-Kufi at-Tahaan rahimahullahu ta'aala qaala haddathanaa Xaalid ibn Maxlad moo ko jëlee ci Xaalid ibn Maxlad al-Qutwaani Abul Haythami rahimahullahu ta'aala al-Bajali mawlaahum al-Kufi rahimahullahu ta'aala qaala haddathanii Sulaymaan mu ne wa huwa ibn Bilaal moom lañ ci sànq Sulaymaan ibn Bilaal al-Madani rahimahullahu ta'ala al-Qurashi at-Taymi mawlahum rahimahullahu ta'ala qala haddathani mo mu ne nettali na ma Muawiya ibn Abi Muzarrid moom lañ gis an Sa'id ibn Yazar Sa'id ibn Yazar waxoon nañ la ko fële fële Abul Hubaab la waxoon mooy Abul Hubaab <laughs> waaw mooy Sa'id ibn Abi Yazar Abul Hubaab al-Madani rahimahullahu ta'ala an Abi Hurayra imam Muslim moom dafa ne Sa'id ibn Yazar imam Bukhari foofu ca Abul Hubaab même personne bi la an abi hurayrata radiyallahu ta'ala anhu annahu qaala qaala rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam ma min yawmin yusbihu al-'ibadu fihi illa malakani yanzilan fa yaqulu ahaduhuma allahumma a'ti munfiqan khalafa wa yaqulu al-akharu allahumma a'ti mumsikan talafa kon mu ngi noonu hadith bi <laughs> ci buntu bi ñu nekk <laughs> mooy Seydina Abu Hurayra radiyallahu anhu dane yonent may sa sam nee amul benn bés bu yàllay def buy jàll lu dul dina am ñaari malaaka yuy wàcc ñaari malaaka yoo xam ne dañuy wàcc borom bee leen di wàcc ñoom lii rek mooy seen mission waaw mu bokk ci mu'jizaatu rasulillah ñuy xabaar kumpa waaw yoo xam ne dañuy wàcc alhamdulillah Seydina Abu Darda radiyallahu anhu soroon na xadis mel ni boobu dane illaa wa bi janbatayha malakaan yonent may saa saam ne lu dul ne ci ñaari wàllu àddina yi day am ñaari malaaka kenn nekk benn wàll bi keneen nekk beneen wàll bi waaw naan allahumma e eh, sa borom anti kenn ki di wax allahumma aati munfiqan xalafa ay waay borom bi tabaaraka wa taala aati yal na nga jox avant loolu te malaaka yooyu Seydina Abu Darda ci riwaayaam bi mu jëlee ci Yonent bi sallallahu alayhi wasallam foofu dane ñaari malaaka yooyu yunaadiyaani yasma'uhu xalqullahi kulluhum illa saqalayn yaa ayyuhan naas halummu ilaa rabbikum innama qalla wa kafa xayrun mimma kasura wa alha waaw <laughs> waaw mu ne malaaka yooyu bu ñu wàccee lu ñuy wax ku nekk ci benn wàllu àddina bi ñuy woote ca kaw di wax ca kaw mu ne yasma'uhu xalqullahi kulluhum mbooleem mbindeefu yàlla yi dañ koy déglu dañ koy dégg illa saqalayni ba mu des ñaari dëjj dëjj bopp yi muy nit ak jinne waaw bari na yoo xam ne borom bi ci ci ci yërmandeem moo tax mu def duñu ko dégg na buñ ko doon dégg kon doo suñu dund fii dootul woon mën a nekk xoolal bàmmeel ki nekk ci bàmmeel bu ko malaaka yi mbugal yonent way saa saa nee na lépp koy dégg ba mu des nit ak jinne imagine loolu ku ñu war a mbugal ci bàmmeel ñu dégg ko mais loolu saway loolu nooy dundee ci <laughs> suñu borom nag def bu mu def nëbbuñu loolee réalité yooyee du ñu ko dund mu mu mu mu nëbbuñu ko yërmande la ngir suñu dund fii mën a nekk waaw sinon bu dul woon loolu <laughs> kenn kenn du kenn kenn gor bay kenn kenn du ji bay ba bay góob déedéet kenn du tabax ba yëkkati ndax doo ko tal ndax tiit waaw yërmande yàlla loolu fadlullahi la waaw léegi dañ naan euh, euh, euh, dañuy wax kon ñépp koy dégg ba mu des as-saqalayn yaa ayyuhan naas malaaka yooyu naan halumu yéen nit ñi halumu dikk leen ilaa rabbikum gaaw leen ñëw leen ci seen borom xanaa borom bi waxuloon firru ila allah daw leen jëm ci yàlla <laughs> wa inna ilaa rabbikal muntaha bu ngeen di daw xam leen ne dé déetal ba mooy seen borom de na nekk seen objectif te ngeen xam ne ca moom ngeen di teeri fu ngeen mën a jaar halummu ila rabbikum ñëw leen ci seen boroom inna te dëgg la yëg leen ne maa qalla gis nga li néew wa kafaata mu doy nit ki ci wàllu wërsëg xayrun moo gën mimma kasura ci li nga xam ne dafa bari wa alha daal di koy fitnaal ba yóbbu boppam muy xalaat leneen wëllif boromam préoccupé ko ci leneen waaw alhaakumut takaasur hatta zurtumul maqaabir waaw loolu nag la leen malaaka yi di bañal ñun nit ñi moo tax loolu lañ ñuy wax ak ginne yi ay waay xalumu waay waay dikk leen ila rabbikum ci seen borom ñëw leen ci seen borom lan sori ay tereem tey làmboog ay digalam bu leen nee julli leen farata julli leen woor leen def leen ah, rafetal leen jëme ci nit ñi seen mbokk yi def leen dee leen dépasser ngeen def aji man ko man na def ainsi de yooyu ñëw leen ci seen borom mooy ñëw leen sakku ci jëpp yi nga xam ne moom la leen seen borom digal yu baax yi as-salihat rida rabbikum seen gërëmu borom. te ngeen yëg ne ñu xam ne nit ñu bari li leen teree def lool mooy alkasba mooy di faggu lu ñu dunde léegi la xam nga liggéey bi non affaire yi chantier yi xam nga kii bi non projet yi xam nga kii yi avion yi ak wàcc fii kii njaga jaay yi ay kii kii bi tout le temps nga xam nga doo toog yu mel noonu xam nga sama sama sama place ba rek doo toog saa boo xëyee daanaka man kër gi moo fiy génn day lëndëm bu may dugg si lay lëndëm yooyu yooyu ñu xam ne nit ñi loolu ñu ëpp loolu leen préoccupé mu ne ñu ne leen nag yëg ne maa xalla lépp loo xam ne dafa néew. bariwut lépp loo xam ne dafa néew ci wërsëg wa waaye doy nit kë ak ña nga xam ne ñoom la war a dundal ña ko yàlla gàll mu war leen a dundal la muy am mu doy ko doy ñoo ñee bu dee moom dong la la ko doy xayrun moo gën mimma kasura wa alha li nga xam ne dafay gàññ ngay dajale alal joo xamante ne nii da nga koy dajaleel ñi lay doon ëllëg waaye doo ci jariñoo tu travailles comme un dérangé te doo ci jariñoo ñu lay jay naan le travailleur de l'année ngay faati julli waaw di permettre sa bopp toppub liggéey atañ ji demoo àjjuma ndax liggéey bi nee nga te boo amee vacances nga dem foo xam ne foo jullee àjjuma bu nga bëgg a dëkki noonu mu lay déedéet mbir mi du loolu halummu ila rabbikum waaw li néew te doy moo gën li bari te fëkk la ba taloo sa borom waaw waaw mu ne wala gharub wala gharubat shamsuhu illa wa bi janbatayha malakaani yunaadiyaan mu ne waaye it wala gharubat shamsuhu wax na la bu xëyee nii muy deme malaaka yooyu yawma talaat ko ma min yawmin tala'at fihi ash-shams illa wa bi janbatayha malakani yunadiyan yasma'uhu khalqu allahi kulluhum illa thaqalayn ya ayyuha an-nas halummu ila rabbikum innama qalla wa kafa khayrun mimma kasura wa alha wa la gharubat shamsuhu illa wa bi janbatayha malakani yunadiyan waaye bu jant bi sooy ñu defaat la même chose waxaat lu mel noonu ñëw leen waaw ba pare teg ci lii ñuy bëgg a wax ne allahumma isa barama bi joxal ah joxal <laughs> aywa allahumma joxal képp koo xamante ne nii moo koo xamante ne nii day joxe ah aati munfiqan xalafa képp koo xam ne day dépenser te yow kese nga tax borom bi seetu ci ngistal seetu ci dara waaye li ridaak waaw sa yë sa sa sa sa yërmande sa ngërëm lay ut képp ku def lool kookee de yal na nga ko wutu ca la nga xam ne moom la dépensé xalafan lu baax ci lan mooy loolu le nga wutul ko ko defal ko ko alal ji gën a bari li ñu sànk waaw wala bu dee la mu dépensé nga yokku ko yokku ci barake waaw wala mu nekk loo xam ne mooy yool walla ña mooy ñaar yépp sax wutul ko loolu lépp gin na lal barkeel moom waaye surtout yoolal yoole ko may ko sa ngërëm nga tax muy def waaw kon nag mu ngi noonu waaye waa ji téye nag di rënk ah. <laughs> mu ne ko kanta allahumma beneen malaaka bi ne anti mumsikan talafa ki nga xam ne day téye moom neel fuuf la mu la mu yor waaw la mu yor nee ko fuuf yóbbul bu mu am barke la mu téye nay ne du dépenser ndax loolu ñi nga xam ne war na ci ñoom sax mu jox leen mu leen di xañ seen àq mu ne kook moom jëlal yàqal ay affaire am bu ko yombalal mukk waaw non seulement alal ji bu ko barkeel waaye alal ji yàq ko waaw wala moom mi moom alal ji mbugal ko waaw yàqal dindi lépp luy ma maxwul barakati effacer lépp luy barke ci moom waaw waaw kon nag mu ngi noonu te lépp loo xam ne jëf ju baax la yàlla na nga def mu rëcc ko ba du ko toppatoo nekkul sax lu muy yitteloo muy yittewoo leneen waaw al imaamu Nawawi rahimahullah bi nga xam ne ci lay shara hadis bi mu ne qaala al ulama mu ne boroom xam-xam yi nee nañ rahmatullah alayhi lii suñu boroom naan eh, yonent bi alayhi salaatu salaam ne man malaaka bi na naan allahumma a'ti eh, munfiqan xalafa joxal ki nga xam ne day dépenser wutul ko lu yiiw te la mu joxe la mu la mu dese mu ne boroom xam-xam yi nee nañ lool dépense boobu mooy fil infaaq fi taat mooy bépp dépense boo xam ne ci jaamu yàlla la nekk wa makarimil axlaaq ak yoo xam ne ay teddaangay jikko wa alal iyaali ak dépenses yi ngay dépenser ci njaboot ji wa dayfan wa difan ak ñi nga xam ne ñooy gan yi wa sadaqaat ak sarax yi yoon yooyu yëpp wa nahwi dalik ak yu mel noonu bi haythu la yazummu la yuzammu wala yusamma sarafa kenn du ŋàññ yooyee te kenn du ko tudd ak yàq waaw sinon bu dee ne waa ji day dépenser dépenser goo xam ne yow sawaay ñu ñu ñu ñu ne yow la pare ne suñu ngumbe gi say amoo luy ngumbe suñu soirée d'ensemble bi par exemple nga jël joxe ko xam nga yaa ngi mais li nga dépensé baaxul waaw waaw mooy yéen a ngi dépensé foofu foofu bokkul ci yàlla na day leen fa dépensé déedéet moo tax mu ne ci yi nga xamante ne nii kenn du ko ŋàññi te kenn du tudd nag yàq la waaw yooyu noonu façon dépense yi baax yépp nag yooyu lay malaaka mi di ñaana lii kantaa yi nga xam ne mooy téegu bon gi mooy téye ci yoon yu baax yi waaw téye ci saraxe def loo xam ne day yokku seet daa ngay jikko euh, dépenser ci njaboot gi gan yi ak xeetu saraxe yeeg sànke yàlla yi yooyu nga téye ci sa alal sa man ko selon nag ku nekk nag selon sa proportionnel mais ñaan gi ki mu gën a ki muy wax dëgg-dëgg mooy fi nga xam ne farata la baax kooku ak bunt bi ñu nekk ki mu gën a yellool mooy ki nga xam ne moom njaboot gi ko boroom bi gàll ak ña nga xam ne ñoom la def mu war leen a dundal ñoom la ñàkk jox seen dund téye xañ leen ko ba malaaka mi ñaan ko yàlla loolu dañ ciy xam ne kon malaaka yi dinañu ñaan yàlla nit ñoo xamante ne nekkuñ ci lu baax waaye dañuy ñaanal yàlla ñaan gu rafet ak yu baax ka nga xamante ne nii moom mu ngi ci yooni borom bi tabaaraka wa di jéem a di même bu dee ne matut waaye mu ngi jéem malaaka yi dañ koy ñaanal lu baax waaw kanta waa ji nga xam ne dafay nekk di mooy yàlla moom ñu koy ñaanal le contraire waaw allahu akbar déggoo ca suratu Ghafir alladhina yahmiluna al-arsha wa man hawlahu yusabbihuna bihamdi rabbihim wa yu'minuna bihi wa yastaghfiruna lilladhina amanu rabbana wasi'ta kulla shay'in rahmatan wa 'ilman faghfir lilladina taabu wattaba'u sabilaka wa qihim adabal jahim ba ni mu jeex rabbana wa adkhilhum jannati adnin allati wa'adtahum wa man salaha min aba'ihim wa azwajihim wa dhurriyyatihim innaka antal azizul hakim wa qihim as-sayyi'at wa man taqi as-sayyi'ati yawma'idhin faqad rahimtahu wa dhalika huwa al-fawzul 'azim waaw suñu boroom ne foofu te suuratu Ghaafir ci njaal benn saar ba te suuf noonu foofu côté boobu ci page bu njëkk alladina yaxmiluuna al arsh gaa yi nga xam ne ñoom ñooy yenu arsh di malaaka yu tedd ya waaw waaw waaw wa yaxmilu arsha rabbika fawqahum yawma <laughs> te dina yenu sa arshu borom bu keroogee huit waaw ñoom ñu màgg ñoo ñële ci al muqarrabuuna malaaka yi gën seen borom ak ñu ko wër ñu wër a arsh dañuy sabbal seen borom di sant rek seen borom wa yu'minuuna bi ñu koy gëm dong wa yastaghfiruuna ñuy ñaanal njéggal lilladiina aamanu ñi ñi gëm yàlla naan rabbanaa yi suñu borom wasi'ta yaatu ba kulla shay'in lépp rek rahmatan sa yërmande lépp la daj wa ilman ak sa xam-xam lépp la daj faghfir kon nag jéggalal lilladiina taabu ñi nga xam ne ñooy tuub di dellu ci si ci yow tout le temps wattaba'u sabiilak te ñu topp sa yoon wi di al waqihim azab al jahim te yal na ma leen na nga leen fegal mbugalu sa war a mu mooy lakk rabbana sa borom wa adkhil suñu borom wa adkhilhum yal na nga leen dugal jannaati adnin lati wa'adtahum ajjanay adan yuy sax ya nga xamante ne ñoom nga leen dig wa man salaha min abaihim ak képp ku baax ca seen bàyya ak seen maam yow azwaajihim ak seen soxna ak seen jëkkër yow wa dhurriyyatihim ak seen famille seen descendance ak seen ascendance innaka dëgg deew dëgg dëgg yow antal azizul hakim yaa ci noot ci nguur yi alhakim yaa ci xereñ àtte kon nag mu ngi noonu kon lii la borom bi di ñaanal malaaka yi di ñaanal dafa tàggat ay malaaka yu ñaanal kuy dépasser ci yoonu yàlla kuy def di dépasser ci njaboot ji te yàlla tax ñu lay ñaanal naan borom bi a'ti munfiqan xalafan beneen malaaka bi nag kay téye moom du def loolu ñu naan allahumma a'ti munfiqan talafa waylun liman waqa kukku nag kem kay kem ka nga xamante ne malaaka mu mujj mi la mu ñaan kay téye moom dal na ñaanam dal na ko wal iyaadu billah al imaam al haafiz an-Nawawi rahimahullahu ta'ala léegi nag <laughs> tey ji jeexal affaire benn bii moo ci des ah